te man na nekk moom tere nag ko mais manu ci dara nga ne ma waaye waay wa manu ci dara yow yow waay yow sawaay yow yow yow li nga doon wax gaa yi léegi yow da ngay select ma ne non yow alquran waxuñu ne wamraatu eh, imraata nuuhin wa mraata lut wa daraba allahu mathalan lilladina kafaru mraata nuuhin wa mraata lut ñu ngi ko doon fàttali fan yee ñu ngi ko doon fàttali fan yee kaanataa tahta abdayni min ibadina salihayn fa xaanataahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'a voilà wa qiila udxula naara ma'a daaxiliin borom bi nee na jox sant naa misaal ngir ñi weddi yàlla jox leen misaalam soxnaay Seydina Nuux ak Seydina Luut alayhimu salaam dañu nekkoon ci ronu suñu ñaari jaar yu baax waaye dañ leen a trahir ci wàllu pas borom bi nee na gis nga le fait que ñoom seeni jëkkër ñooy samay yonent jaruñu leen dara ba ñu deewee daa leen ne ñoom ñaari jigéen ñooñu dugg leen safara laa wax ak ñi fay duggu léegi dama lay laaj yaakaar nga ne Seydina Nuux Seydina Luut alayhi salaam lañ doon woo nit ñi ci lu baax woowuñ ci seen soxna yi pourtant fasawuñ leen de <laughs> moo tax ma ne la bu boobaa yow manoo tëb rek ne sëriñ bi ah sawaay oustaz daal man daal oustaz xàmmeetuma ko <laughs> oustaz xamatuma oustaz oustaz bu birilaan yi nga xam ne lu ñu defoon mooy yi yëpp daa xaram waaye ba mu amee soxna ba léegi soxnaam si yim ñu doon tere yëpp la nekk ma ne la nag problème bi yëpp foofu la kan moo la ne waxu ko dara <laughs> waaw kan moo la ne waxu ko dara yow bu dee ay yonent ñoo am seeni soxna te yonent yooyu li gën a garaaw mooy côté pas-pas ñoom la leen la leen seen seen fa xaanataahuma seen soxna yi trahiro mais loolu mën na nekk nattoo bu ko yàlla nattoo mooy nattoo ko ne gis nga la nga doon jàngale mu am soxna soo xamante ne nii borom bi ñu maaruteem def soxna soo xam ne lam doon tere yépp lay def <laughs> ngir natt ko waaye it nattu jaam ñi tamit ñam doon tere tamit yàlla da leen di nattu ah est ce que da ngeen naan ngeen ne lam doon wax dëgg la yéen ko gën a tey xam ngeen ni dëgg la. léegi nañ supposé ne moom doxalu ko est ce que loolu day tax ngeen bàyyi doxal lii dëkk parce que Serigne ba leen ko doon wax doxalu ko loolu xel rek xel la ah. gis nga ñu borom bi ko euh, ah yonent bi saa saa nee nañu laa ta'ata fi ma'siyatillah amul topp kenn benn bindeef ci mooy yàlla yow nga xam ne lii mooy dëggul yàlla. Serigne diw doon na ko wax nga dem ba ay jaww moom jëfandoo ko ci lool léegi yow da naan ah léegi mën naa bàyyi lépp léegi da ngay bàyyi dëggu yàlla bi parce que Serigne diw ma la ko doon wax def ko premièrement yow borom bi da lay natt ci loolu xool ayca waaw maa jël soxnaay Serigne diw ma leen ko doon wax ma def ko mu mel ni yéen ñi mu doon tere ba pare mu nekk ca yam leen doon tere xool est-ce que dëkk ba ngeen ko identifier xam ko mu leer da ngeen di bàyyi sama dëkk gi parce que Serigne borom bi nattoo na ko dara benn ngoo beneen bi mooy muy nattu sëriñ boobu nga xam ne day am lu ko naqari lool waaw parce que loolu bokk na ci li gën a bon mooy ab jàngalekat boo xam ne ab jàngalekat boo xamante ne nii mooy li muy jàngale bu jàngalee ci midi ba waa këram ñoom di def le contraire li muy jàngale. mu ngi vitrine bu bon lañu doon ci moom. ndax loolu tax nañu ban duñu ko topp duñu ko déggal dara dañ naan ah saay bala ma dee mu ñëw fi naan dañuy waaraati na dem waar waa këram ba pare soxnaam saa fi dàq gerefaasu dàq fee meefu buñ ñëwee ñëw naan ñu ay mees nangam waa après léegi yow bu dee soxna wax naa moom déggul léegi est yàlla dene ko léegi yow boo waxee sa soxna déggul bul wax ak ñeneen ñi loolu foo ko gis te tamit est buy wax soxnaam daa soxna saa su ne daa war a wale ko def ko cinéma comme ni ngeen ko bëgg rek gars yi ay ay ay bataille de coq lañ bëgg ñoom xam nga léegi li di léegi ay bataille de coq lañ bëgg de ay ay publicité yu mag lañ ñu bari ñu léegi <laughs> mooy gis nga <laughs> non gars yi mooy bataille de coq lañ bëgg waaw bis nag ñu génnal leen nag di xool loolu lañ bëgg moom la Seydina Usaama ibn Zayd bi nga wax sànq wax ñu ngi ko doon fàttali fan yii radiyallahu anhu anhuma biñ ne ko yow yow yow njiit bi doo wax ak moom dara. Seyna Ousmane lañ doon wax quoi mu ne leen yéen yaakaar ngeen ne man bu may wax ak yéen bu may wax ak Ousmane euh, xalifa bi man damay ñëw ba ci yéen di leen ko wax wala mu ñëw di ko wax en public non non man du ma bokk kii ñuy njëkk buntu fitna nit ñu bari buntu fitna boobu woo leen neex moo tax lu ñu tiire taw vidéo ko dugal ko euh, Instagram YouTube euh, TikTok ak gaa yooyu waaw pour un rien scandale wala nangam buzz ça fait buzz loolu lañ bëgg léegi da ngaa bëgg yow sëriñ diw buy wax ak soxnaam yow da nga a nekk da nga koo war a mais man na wax ak moom mu bañ mais léegi mu bañ day tax moom léegi moom léegi la ko yàlla ne ko mu bañ koo leeral parce que quand même soxnaam wala ay doomam defuñu ko moo tax day nekk nattu ci yow yéen ak moom moom nag man na réussir moom mu yàgg yéen nag ngeen nekk ci deram nag naan ma ay kay ay gaa yi gaa yi nii lañ mel de <laughs> ku la ciy wax dara saa yi yow nga jàpp koo ki pincette rek <laughs> gaa yi man a buñ amagol di nekk fi di wax ay nit waaye bu seen situation changé ñu commencé changer discours <laughs> alors que changé wul discours ku nekk situation ba ngay dund mais man kay bu may dund situation de pauvreté mais taxaw ma lu dul pauvreté mais en tant que pauvreté wax. mais bu yàlla defee ma génn ci phase boobu mais léegi damay continuer quand même fi ma yàlla teg ma bañ faa teg sama bopp di xool rek naan di wax waxu situation pauvreté yi nga xam ne daa taxoon yenn yu bari sama xel ubbeeku ci woon mais loolu du xalaat waaw loolu du xalaat kon mooy loolu daa am solo léegi xoolal yore <laughs> sax salam ne mooy euh, ndaw si bi mu ne waaw naaqi saatu aqlin bii nii waaw mooy du ab défaut ci ñoom ah, yàlla moo leen bind noonu xam nga liy défaut ci jàmm mooy ne dangeen ngeen seenu takk daa wàññeeku dafa matul tekkiwul ne loolu défaut la ci jigéen ñi de noonu la leen yàlla bëggee moo tax mu bind leen noonu non loolu du ab défaut ah. ak diin te te lim naan diin xam nga yow ki nga xam ne ñépp xam nañ ne ki nga xam ne julli dafa jot amul benn ngànt defu ko julli dafa jot. amul benn ngànt def ko est-ce yem nag ki nga xam ne moom julliwul parce que daa am bërëb ñoon benn la yaa ko gën tay waaw ki am bërëb ak ñàkk bañ ak ñàkk julleem borom bi da koy fay bu bañee julli ndax yàlla moo ko ne bul julli waaw mu xam ne ci li mu def ndigalu yàlla la nekk maa baalu nisaa yi <laughs> la Amra waxoon <laughs> Muaada Muaada Mu'aaz ko waxoon Sayyidatu Aysa waa waa yaa ummul mu'miniin waaw anha waaw lan moo tax lu waral jigéen ñoom euh, du ñu fay julli tey fay koor mu ne ko aharuriyatin ant Sayyidatu Aysa ne ko yow xanaa ci mbokk xawaari ji nga bokk mu ne ko déedéet lastu bi haruriya walaakinni asal non bokkuma ci ñoom ne waaw ñooñu ne moom lu ñu wax ñu contesté mu ne déedéet <laughs> waaye damay laaj rek waaw. mooy loolu ñàkk julleem googu parce daa am ay mbërëg daa am ay règle wala daa am ay daa da da dësiñ wala yu mel noonu mais loolu yàlla ko teg kooku du bàkkaar ci moom sauf que bu boobaa mooy jamono jooju nga xam ne jaamuwul yàlla góor gi day jaamu yàlla loolu la yoneen saa salaam di def différence boobu kese la voilà te la mu nekkee def ko ne yàlla boo ko digal nii ma bañ a def yii ngir yàlla loolu borom bi da koy yoole alors que waaye nga xam ne daa toog fii dara dalu ko ak jigéen la mooy ñaari jigéen ngay jël kii moom daa mbërëg ju wooru julliwul kii moom daraa ko dalul gisul mbërëgam daful dara waaye julli jot muy ramasser julli mu ne weer a ngi da julliwul te moo fi dàq dem xew ak lu ko neex mu ngi ci yittee yow yaakaar nga ne ñaar ñooñ bokk nañ mu ko waa ndaw si nga xamante ne moo gën a am bon santé la fii day daw yi sax léeg-léeg nga gis ko mu romb fii ci park bi di daw yi koor bi ñëw woor defu ko kooku bokk na ki nga xam ne moom eh, moom parce que daa gis ay régalam wala daa feebar wooru ñaar doon bokk nañ yaa gën a tay ne bokkuñ <laughs> voilà <laughs> loolu la moo tax loolu doo ak wàññee ah mooy borom bi boo leen bindee noonu te loolu noonu mooy ak mat ci ñoom waaw li mooy wax nag côté seede gi moom la seen ayatul day ni biñ la doon wax mooy aaya bu gudd boobu aaya 282 suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu voilà mooy aaya bi tàmbalee loolu voilà bim naan fastashhidu wastashhidu shahidayni min rijalikum fa in lam yakuna rajulayni fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna mina ash-shuhadaa mimman tardawna mina ash-shuhadaa an tadilla ihdaahuma fatuzakkiru فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا mooy foofu waaw ah, bi mu naan yonent borom bi tabaaraka wa naan bu dee ne wastashhidu dee leen ut seede ñaari seede ci seen bu dee ut leen ñaar. bu dee fa in lam yakuna rajulayni bu ngeen amul ñaari góor fa rajulun na nekk benn góor wamraataani ñaari jigéen ñooy taxaw place benn góor mim man ci ñi nga xam ne tardaw na ko ngeen gërëm ñu nekk ñoo xam ne dañu dañu défend wóor ba pare nekk ñu intègre mais ay ñoo xam ne ay xawana ay trahir man et woman moom ñooñ moom bu leen leen seedeloo moom <laughs> waaw mina shuhada an tadilla bu defee ñaari jigéen ñi bu kenn ki daal dee affaire bi xawula leer ci moom kenn ki daal di fàttali keneen ki na ko noo mbir mi lii la woon voilà waaw loolu la yeneen saa salaam di leen fàttali nii ne leen alaysat loolu day wane nekkoon dañ ciy jàng ne aaya yii fekkoon na mu wàcc waaw parce que bi mu leen waxee lii ñoom dañoo jëli ci boppam ne est ce que nekkul seede kenn ci yéen euh, kenn jigéen du euh, alaysa shahadatul mar'a bi misli bi euh, misla misli shahadati rajul ci riwaya sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ah ci ci biñ nekk nag shahadatu imra'atayn bi shahadati rajo seede ñaari jigéen mooy compensé mooy équivalent yenn góor voilà loolu aay boobu la leen doon euh, euh, fàttali ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag boroom xam-xam yi imaamu Nawawi dañu ne waaw waa léegi am na laajkat bu bu mën a taxaw fii parce que yow bu dee nit ki ndaw si daa bàyyi noonu mooy est ki Euh. <laughs> Euh, mu ne waaw bu dee waaw bu dee ne am na laaj am na laaj waaw boo xam ne bu ñu mën a laaj fii la te am na lu ñu ci wax sànk euh. mu ne waaw léegi est-ce que jigéen gi bu dee ne wooru parce que daa gis ay mbërëgam julliwul daa gis ay mbërëgam waaw est loolu dañ ko ci fay wala déet hmm? est-ce ka caa fay mu ne bi mu waxee poser question boobu mu ne waqat yakunu fekk muy wax comme teqantal bi ñu defoon sànq waaw ndax wàññeeku ne mën na nekk boo xamante ne nit ki da ci am bàkkaar mooy ki bàyyi julli amul benn ngànt julliwul wala woor wala yooyu day am bàkkaar kooku moom ak wa li ko wàññi moom mooy moo ko def moo ko tey ci tayef am boo xamante ne nit ki amu ci benn mémise waaw boo xamante ne du ci am bàkkaar bu ko bàyyee comme fekke mu ne kaman tarakal juma awil ghazw aw ghayr zalik mimma la yajibu alayhi bi ki nga xam ne ajjuma warul ci moom comme ci tukki góor la wala jigéen gi nekk ci dëkk bi ajjuma warul ci moom bu dee demul taamul benn ngaan ah manoon na dem ci jàkka ji mais mu këram voilà kooku amul kooku amul benn bàkkaar bu mu ci yam parce que loolu dalul farata ci moom waaw mu ne waqad yakunu ala wajhin huwa mukallafun bihi ka tarkil haid as-salat mu ne am na beneen boo xam ne nag mooy dañ non du sax mooy dañ kon sharia moo ko ne yow doo julli moo ko togg ne doo julli doo woor comme ki nga xamante ne nii mooy ki am mbërëgëm kooku bu ñëwee naan day julli day am bàkkaar ah. non bu ñëwee di julli day am bàkkaar te kooku day am bàkkaar was saw mi koor yooyu moom dañ koo togg ne ko bu ko def boo nekkee ci xaal bi léegi nag mu ne fa in qiila fa in kaanat ma'zura fa hal tusaabu ala salaati fi zaman al hayd fa in kaanat la la la taqdihi kama yusaabu al mariid al musaafir wa yuktabu lahu fi maradihi wa safarihi mithla an-nawaafil as-salawaati allati kaana yaf'aluhaa fi sihhatihi waa léegi kon waaw léegi bu dee ndaw si daa am ngànt yu wóorul parce daa am gis ay ay règle wala julliwul ndax lool waaw laaja ngi est ce que ñoom dañ léegi le fait julliwul waa julli jooj dañ ko koy fay jamono ji mu ami mbërëg yëpp julli yim julliwul dañ ko koy fay wala déet yoo xam ne julli du ko mooy yéen gu am mbërëgam julli yi du ko fay comme ni nga xamante ne nii ki feebar xam nga ne saa sam dana ida saafara rajulul muslim wala al mu'min aw marida ila marida al muslim ar rajul al muslim aw saafara kutiba lahu ma kaana ya'malu ma kaana ya'malu sahihan muqiman sahiha aw kama qaal gisoon nañ ko ci Riyad bi fii mu ne nit ki nga xam ne way ngëm yàlla la way wa mat la bu dee dafa feebar wala mu tukki borom bi da koy bindal tiyaaba ya nga xam ne ba mu feebarul jaamu yàlla yam doon def bi mu feebaree feebar bi tax manu ko def borom bi neen dama koy bindal waaye ki nga xam ne dafa jaamu yàlla yam doon def laata muy tukki yooyu tukki bi tax defu ko loolu dama koy bindal waa léegi est ce kon jigéen ñi kon moom dañ koy bindal lool le fait que parce que kat kee daa am ngànt bu tax deful yam doon def ki moom itam daa am ngànt ah ki feebar ak ki tukki yeneen saa sam dañ koy bindal mais léegi ndaw si nag léegi nag mu ne imaamu Nawawi rahimahullah ci al mu ne fal jawaabu tontu bi anna zahira hada al hadith anna la tusab li feeñ ci hadith bi mooy non duñ ko ko yoole ah mooy duñ ko bindal yoolu ku julli waaye le fait que mu bàyyi julli ji loolu da am euh, ngir yàlla ndax yàlla ku digal loolu dañ ko ciy fay mais est dinañ ko jox yoolu ku julli nag mu ne li feeñ mooy kooku kenn du ko bindal ah mu ne parce que euh, différence wal farqu anna al marida tekkantal bi nag. wal musaafirin ndax mooy ki feebar ak ki tukki moom da ko doon def kaana yafaluha bi niyyati dawam ndax daa amoon yéene sax ci alayha ma ahliyatihi la fekk mu ngi am kàttan gi mu ngi koy man loolu la ma sa sax ne lool moo doon yéeneem en tout kanta ki alxaid ki gis ay réglam ndaw si laysat kadhalika du loo xam ne da ko amoon yéeneem loola bal niyyatuha yéeneem mooy tarku salaa bàyyi julli ndax noonu la ko yàlla teg ne ko bu julli fii zamanil hayd ci jamonoy mbërëg bal li am ba def yahrumu alayha day xaraamal ci moom niyyatu salaat muy am yéene di julli fii zamanil hayd ci jamonoy hayd voilà léegi euh, waaye bon euh, euh, waaye lu mel nii par exemple imaam al-Haafiz moom daa xaw a ndànk ko ci yëf yi <laughs> bi muy sara hadiis Sayyidina Abu Saïd al-Khudri non Sayyidina wa Mawlana Abdallah Euh, non non Abu Sa'id Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu mu tudd waxu imaamu Nawawi bi mu xaw ci taxawandi quoi mais bon parce que euh, loolu ah <laughs> loolu moom moom daal indi mu ne man daal fi man fi man waaw fi man imaam al-Hafiz na xam nga man li ma jàpp mooy que daal. indi fi kawni hadha al farq mustalziman li kawniha la tusab waqfa mu ne le man moom teqantal bi imaamu Nawawi def que ne ne waa ndaw si duñ ko ci fay loolu moom man dama ciy taxawati mooy daal manuma manuma partager wax waaw waaw ndax daal ñaari côté yépp mooy ku ne dañ ko ci fay loolu duñ mën a dégg la parce que sariya ne kon bu ko def ci loo xam ne bu dul woon ne lii woo ko dal da ko doon def comme ki nga xam ne dafa tukki tamit mooy lam doon def manu koo def ñu bindal ko comme la lam doon def ku gis ne lool benn différence ci amul loolu kooku waxam du neexal yóbbu daq waaw waaye boo xoolee côté limaam Nawawi tamit wax xam na benn noo koy dégge moo tax daal man imaam al-Hafiz Hajar man daal lii daal waqfa laa ci am ak taxawu daal woni <laughs> daal mu ngi noonee mais dañ naan insha allahu taala borom bi dina ko bindal mais parce que def ki am yéene yi def ak ci am yéene tan def même bu dee ne dañuy bokk yool mën nañu bokk yool mais bokkuñu lépp de waaw parce que kee dina am lu mu ko ëppale ndax jëf ji kii def na kee deful mais dina am ci deful te yéene ah moom dina am yoolu ka def waaye kee dina ko ëppale le fait moom nag def na voilà loolu kese lañ mën a wax fii insha allahu taala wallahu taala alam waaw kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam bis wa ilayhi al-marji'u wal te yii am na leen lu ñu fàtte woon mooy na dañ ci gise ne yii yonent saa salam wax ne moo tax ñu dugg safara moom yooyu ay kabaa'ir la mooy ay bàkkaar yu mag la mooy rëbb ba pare tamit di euh, suul mooy nekk pour du gërëm ñamu daawoo <laughs> waaw boo xam ne loo ko defal bu gisee ci lu lu ko metti bés mu ne ma soo fi def dara loolu daa bokk ci bàkkaar yu mag yi parce que nag loolu yeneen saa sax ne la bokk na ci li tax ngeen bari safara waaw kay waaw waaw foofu par ah yépp di tax nit ki dem sawara yeneen saa wax ko fii loolu moom kabira la day wane ne lii moom bàkkaar bu wér xam ne jarul wax yu ñaaw rebaate ak tamit suul jëf ku la defal lu baax gis nga ci moom lu metti mais loolooyu nit waaw xanaa làmmiñ li wolof yi naan làmmiñ sax ak bëñ ñooy ànd ku ñu nekk képp kenn boo boo ku yàlla boor say bëñ yóbbu say bëñ yëpp nit koo gis bu siiñee bu bu ŋaawee nga gis làmmiñ ca biir làmmiñ yoo bëñ ak ñooy ànd saa su ne te léeg-léeg Euh, euh, euh, bëñ ñi matt la nañu waaw est léegi day tax léegi walla ñu ñaawoo ba faw eh bëñ ne léegi yow non la ne man léegi damay génn quoi yow bëñ yow baaxoo ndeke waaw yaa ngi nii xoolal waaw alors que mooy incident daa am ci dund gi mais yow mooy bëgg mbir yow nay neex sa côté rek loolu bu jikko ju baax bu naqaree benn yoon sa côté nga vilipender waaye waaw waaw saa yi naa rien fait ah, ba pare nag yu baax yan doon def nga bëgg koo ne man nii la woon man la woon rek waaw c'était grâce à moi xam nga yen yenn caaxaankat yi nii lañ ñam dañuy nekk ak président bi wala ñenn nekk ak ñoom muy neex ñu nekk ak ñoom ba bis ba naqaree ñu génn nag di ko vilipender gars yi bi ñu ne damay yow yaa ngi woon ak moom di wax yii di wax yor rafet wax mu ne non oh, yooyu yëpp c'était moi ah. waaw loi yu baax yi fi def yi mu jot a réaliser c'est grâce à moi c'est grâce à mes conseils nga xam ne kii day wax lu ko neex bakkanam kese lay màggal mooy façon jikko yii nii yoneen saasam tudd fi dañuy gis ne yii ay ay bakkaar yu mag la kufraanul ashir ak iksaarul laan waaw di suul njekk guñ la defal ak tamit lan mooy bari lu lu baate loolu daa bokk ci li nga xamante ni day waral li nga xam ne mooy mooy kabira la bàkkaar bu mag la waaw kon nag mu ngi noonu kon nag baabul istighfar imaam jeexale ko xadiis bii di ñu wan ne ku bëgg a mucc safara bu yoboo nga bari salaam nañ nga tàmbal ko astaghfirullah waaw astaghfirullah bu yoboo nga bari ko ci li ma xam ak li ma xamut bakkaar yi ma xam ak yi ma xamut waaw fii ma alimtu wa alam ci lu ma xam ak lu ma xamut waaw kon loolu dafa am solo waaw ñu nekk fi rek jël salaam nañ rek daal di koy boyal <clears throat> ci loo xam ne du la may ngërëmu yàlla du la may njéggalu yàlla bari la yi ñu fi gis astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi mel na ak sayyidul istighfar bi nga xam ne moom lañ gis yoneen saa sam ne ñaan yàlla njéggal yàlla yëpp moo ciy seen sang allah nga ja nga nga bari loolu waaw allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant boo manul loolu lépp daa bari astaghfirullah loolu moom man nga ko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah boo ci boolee wa atubu ilayhi mu gën a tee baax waaye même boo yemee astaghfirullah rek baax na astaghfirullah te bu wax tafarlaay quoi boobu yoo wolof yu tàyyel yooyu moom ay tafarlaay yooyu caaxaan la astaghfirullah manoo ko wax ne tafar tafar mooy lan mooy yëfi yu faut pas tamit ñu bàyyi ci li caaxaan yi nga xam ne léeg-léeg du sax waa ji daa mënula wax wax lan nañ wee mel noonu quoi ba pare tamit mën a seetaan ay caaxaankat yoom dañuy foowe diine ji ci ay comédien nga ñëw jàppe ko noonu di ñëw ba booy wax yooyu sax du sérieux quoi jàppe ko ponaan tafarlaay walla iyaazu billaah yooyu il faut ñu def attention diine ji du comédie quoi waaw gis nga l'islam du comédie waaw gis nga gaa yi nga xam ne dañ doon saboté diine ji yoneen saa salaam da leen ne ñu naan yoneen saa salaam ne dañ doon fo rek te suuratu tawba yonent bay saa saam ne bu leen bu jarul ngeen diwut benn ngànt la ta'tadiru waaw qad kafartum waaw ba'da imanikum allahu akbar waaw mooy gaa yoo xam ne seen diine dañ ko jàppe foofu lii def booy wax di théâtre diine ji mooy façon yi nga xam ne koor gi ñu génn rek Sénégal moom daanaka toutes les années comme ça ñuy fowe woor di gis ñii di théâtre ay jeu ay sketch yoo xam ne ñii di laqatu di lekk di woo di di ne dañoo woor di kii ñu jàpp mbir yi daal diine jam fo nga gis ñenn ñi ci biir julli ji ñuy julli julli lu caméra ñu teg leen ñuy di julli julli lu di yàq julli ji nga gis ay nit tamit toog di leen seetaan di reetaan quoi <laughs> yow ñi koy def yow tanewuñu la yow mi leen di seetaan di leen may audience di kontaan ci te borom bi na woon man waxoon naa leen. ne leen bu ngeen déggatee ayatullahi yustahza'u biha yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqru ma'ahum ñuy saboote aaya yàlla yi di ko saboote ak di ci foofu bu leen toog ak ñi koy def hatta yaxuudu fi hadithin ghayr ba dañuy dugg ci leneen beneen suy wala leneen lu dul ko gis na bu ngeen ko deful yéen a ñoom a yem loolu wax ñun nag ñu nekk toog yor suñu téléphone hein balaa ndogoo jot ñu nekk di seetaan yooyu wala ndogu ba pare di ko kar ay sketch yoo xam ne tous les jours ci koor gi wala toutes les nuits ñu seetaan ci ba doyal nag jóg taxaw jàpp na ñu ngi ci dara te borom bi waxoon na yonentaa sam te suuratu tawba mais gis nga gaa yi def yooyu ak di fooy diine wala in sa'altahum boo leen laajee di leen wax naan waaye lu tax ngeen def lii xanaa xamu ngeen gravité bi xam nga lu ñu lay wax la yaquluna borom bee wax lii du sama wax yàlla boo ko wax suuratu tawba ay 65 mais wax. boo leen waxee ñu naan la yaquluna innama kunna naxudu wa nal'ab ñun dañ doon for yéen vous n'avez pas le sens de l'humour nag ah yéen seen diine la dafa metti quoi ah yéen diine yi kenn xamu ko gars yi ñoom kenn du ree quoi diine ji la tere booy ree doo ree ci dëgg yeneen saa la bi kii di nit ñi di ree dal waaw am saxaaba yoo xam ne am Nu'aymaan da ko doon loo waaw. benn genre euh, comédien mais ci dëgg la dama koy daan yenn genre voilà voilà mais yenn genre su boppam léeg-léeg day kii li ñu di ree voilà ñii ci dëgg booy boo leen waxee ñu naan ñu ne waaye yooyu amu ngeen sensibiliser secondaire rek waaw oh, innamaa kunnaa naxuudu ñun dañ doon xuus noonu rek doon foo wala doon foo c'est de l'humour yéen tamit ah. borom bi ne qul waxal la yow yenn saa sa waxal ma gaa yu mel noonu ne abillahi ndax yàlla tabaaraka wa taala wa aayaati ak aayaat alquraan yi ak julli yi ak woor yi ay yi ay aji makka wa rasuul yi ak ndawoon bi nga xam ne da koo indi sallallahu alayhi wa sallam moom ñoom ñoo ngeen nekkoon tastal si wut di ko saboote di ni ñu ko laa tantasiru bu leen ut benn ngant kat kafartum dëgg dëgg weddi ngeen daana imaanikum ginnaaw bi ngeen gëmee xaw na wala quwwata illa billah ñun nag lii lañ jàppe quoi télé bu ci mucc bariwul seen youtube yi ci mucc bariwul waaw hatta weer yu ëpp doole nga war ci maximiser les chances sax ci yii la leen publics di fexe di yóbbu ñu nekk ci rek ay sketch yoo xam ne trente jours yépp benn du leen ci raw bu leen rawee sax léeg-léeg koor gi day jeex sax ñu koy seetaanaat di ay di waay di ko waxtaane nag ku seetaan benn war koo nettalante ci téléphone yeeg ak tamit bu dee ñu dul ñooy gisanteel ñu nekk ci tekki di commenter ñii di ko ñi gën a yées moom ñu jël ko di ko publier ci seen seen seen seen seen seen seen statut yeeg whatsapp yeeg yeneen di ko yónni wante waa xoolal bii tey wal iyaazu billah yal nañu yàlla fóot tamit ñun ñun ñun vraiment parce rek mooy tendance nit ñee ngi def mais bàyyi nit ñee ngi def bàyyil nit ñaa ngi def même bu dee sëriñ bi gën a mag nga gis mu koy def sa yoon nawul ci lii def boo ko mën da laaya biir bàyyi ko bu mu la yóbbaale waaw bu bàyyi ko mu seetaan ay caaxaanam parce que loolu caaxaan la tudd boo même ku man ngi doon caaxaan la nekk jamono joon amul ay diw la gars yi léegi euh, euh, parce que lii ñëpp xam nañ ne baaxul ñu dégg ne sëriñ bi ah moom kat da ko doon seetaan da ko doon nangam gars yi bëgg mel ni mbir mi baax ma ne baaxalu ko bar da koo gën a bonal sax parce que day tax ñeneen ñi di ñeme di def lu yàlla tere. maanaam yëfi caaxaan la waaw yëfi caaxaan dëgg mooy diine yàlla wàccewu ko ngir foofu borom bi nee na wa maa xalaq na samaawaati wal ard wamaa baynahuma la'ib binduma asamaan yi ma ak li ci digganteem ay po waaw kon nag yal nañu borom bi may waay ñu dëkk l'istighfar inshallah bi ñu ñëw ñu daal di gis buntu bu mujj kon ci riyaadu saalihiin waaw <laughs> ah ba léegi ci kitaabu l'istighfar waaye bunt buntu muy chapitre trois cent soixante-douze mooy le dernier chapitre le dernier de